moo doon seydinaa seydinaa rifaa ibn zeyd ibn wahbin aljuzaamiyu looloo doon turam rifaa di doomi zeyd zeyd di doomi wahb aljuzaami mu bokk ci bani juzaam ci waa juzaam ah imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi nee na moom rifaa bii nii ibn zeyd ibn wahb aljuzaami radiyallahu anhu bi muy dëgmal di ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu dafa fekk mu nekk fii hudnatil Hudaybiya avant yonent bi aleyhi salaatu mooy bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam demee Hudaybiya ci sixième année bi bëggoon a umra waa Makka ko doo umra mu tëb mu dëppal ñu am accord yi ñu amoon dix ans de paix comme ni ñu ko gisewoon ci moment de trêve boobu moom ci Rifaa ci la ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di dugg ci l'islam daal di tuub loolu la imaam ibn Isaaq wax ci Maghazi imaam ibn Isaaq avant yonent mi alayhi salaatu salaam di dem Xaybar voilà Rifaa'a ibn Zayd ibn Wahb al-Judaami thumma ad-Dabbiyu ad-Dabbiyu ad-Dabbi am na nag ñooy ad-Dabibiyu voilà dafa mu may yonent bi alayhi benn jaam bu mu amoon jaam boobu nag mooy am la tuddoon moom la imaam euh, ci riwaaya as ni bu Seydina Abu Hurayra bi tam jaar imaam Maalik mu ngi ci Muwatta te ñoom ñépp ci yoonam lañ ko jële imaam Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne bi nga xamante ne nii ci lañ jóge Xaybar summa sarafnaa ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila waadil qura lii version imaam al Buxaari yi wax ni mu ne bi nga xam ne ci la ñu jóge ànd ak yonent bi alayhi salaam jóge xaybar dañoo daal di dem ginnaaw gi dañoo dem ila waadil qura dem ci dëkk buñ naan waadil qura nga xam ne yahuuda fa dëkkoon ñoo fa ëppoon mais amoon nay arab soriwul xaybar noonu mu ne wa maahu abdun lahu yuqaalu lahu mid'amun ahdaahu lahu ahadu bani dibaab Seyna Abu Hurayra wax imaam al-Buxaari mu ngi ko soloo ci kitaabul Maghaazi kitaabul Maghaazi boo fa demee di nga fa fekk xadiis bii nii may wax muttafaqun alayhi la imaamul Buxaari imaam Muslim ñoo ko soloo ñoom ñoom ñu jële ko ci yoonu imaamu Maalik ibn Anas boo demee ci Muwatta di nga ko fa fekk mu ne kon fekk bi ñuy dem Waadil Qura mu ne wa maahu te yonent mi alayhi salaatu salaam mu ngi àndoon ak abdun lahu jaamam boo xam ne yuqaalu lahu ñu koy wax mid mid'am mid'amun mid'am mu ne jaam boobu noonu la tuddoon imaam al-Waaqidi moom moo ne riwaaye imaam al-Waaqidi comme ni mu nee ci Dalaa'ilun Nubuwwa ni ko imaam al-Bayhaqi solo waaye boo demee ci Maghaazi imaam al-Waaqidi moom it moom mu ne foofu moom mu ne kooku jaam boobu jaam boobu abdan aswada la benn jaam bu noir la woon léegi kii ne euh, euh, riwaaye imaam al Buxaari mu ne kan moo ko mayoon jaam boobu mu ne ahdaahu mu ne ki ko mayoon mooy kenn ci waa bani dibaab yi wax nañ turam mooy Seydina Rifaa mii ñuy gis Rifaa ibn Zayd moom mooy ki nga xam ne moo mayoon jaam boobu la yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la tuub ci hudnatul Hudaybiya ci la trêve de Hudaybiya entre yonent mi alayhi salaatu salaam ak kuffaaru Quraysh ni léegi kon yonent mi alayhi salaatu salaam jaam boobu la àndaloon mu ko doon liggéeyal mu ne ah, fa baynama huwa yaxuttu raxla rasulillah id jaahu sahmun aa'ir hatta asaaba dhalika al-abda imaam Abu Hurayra ci riwaa imaam Saxiixayni bi balee mu ne bi nga xam ne nag ci la taxaw di defaral yonent mi alayhi salaatu salaam yi nga xam ne mooy waru waayam taxawal ko nee na iz jaa'ahu sahmun aa'ir ci la liñ naan balle perdue bi bu doon tey mooy flèche perdue flèche perdue moo jekki rek daal di koy dal xamuñu fu jóge mooy boo xam ne xamuñ ku ko tiire mais de façon juif yi la woon ndax lan lan moo tax ci riwaa imaam al-Waaqidi bi dane fa lamma mu ne abdan aswada yuqaalu lahu midam kon yonent bi alei saatu salaam mu ne wa kaana rifaatu bne zayd ibnu wahb aljudaami qad wahaba li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam abdan aswada yuqaalu lahu midam wa kaana yuraxilu li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa lamma nazalna bi waadi alqura intahaynaa ila yahuuda imaam alwaaqidi ci riwaayam bu da'if bi mu waaye am na yu ko appuyer ndax Sahihayni ba ji yépp même chose la ñuy wax te waxu fi loo xam ne euh, dañ naan euh, bon lii nag moom bokku ci no ndax buñ ne matu tekkiwul ne moom lu mu man di wax du noonu non du lool ne mais comme que dañ koo xamee loolu moom la siiwee moo tax siiwee siiwee loo xam ne baaxul baaxul ndax mooy nit tekkiwul nit koo xam ne par exemple nañ jël l'exemple nit koo xam ne. dafa bari lu muy expliquer expliquer ba tax gars yi ñu classé ko ñu naan yoo oh, saay moom léegi man dama koo classé dama koo classé man ay waxam yée sawaay nay wax rek nee de lu dugg sama nopp bii génn ci bi ci des mais est-ce que loolu day tekki ne waa ji ak giiru dundam moom léegi lu mu wax rek amatul mais comme que léegi non non du lool mais sauf ko comme que man mënuñoo trier xam ne lii moom moo ciy dëgg lii watul dëgg en bu dee càllale moom dañ naan baaxul mais sauf que man naa riwaay loo xam ne dañ naan lii moom si sûr que am na ndax ñenee na ko riwaay voilà mais bu doon moom kese dañ ciy def ay point d'interrogation dañ ko dul nangu sax léegi ma imam al-Waaqidi mu ne rahmatullah alayhi mu ne comme li ñu wax sànq da doon defaral fi nga xam ne mooy yonent mi alayhi salaam waruwaayam la ko doon moo ko doon toppatoo mu ne fa lamma nazalna bi waadil qura bi nga xamante ni nii fekk Rifaa ibn Zayd al-Juzaami moo may yonent mi alayhi salaatu salaam jaam boobu tuddoon mu ne bi ñu àggee waadil qura nag ñu agsi ci juif yi ilaa yahuda mooy ci juif yi lañ jóge jëm ci juif yi mooy juifu Xaybar yi lañ jóge ba noot leen léegi nag ñuy dem ci juifu waadil qura yi mu ne wa qadima ilayna naasun min al arab mu ne am ay nit ñoo xam ne ci arab yi lañ bokk dal di dégmal ut suñu mu ne bi nga xamante ne nii ci la Mid'am di defaral yaxutu raxla rasulillah di waajal li nga xam ne mooy kiiwu war waay yonent mi aleyhi salaam di ko toppatoo ko yooyu comme ni doon def rek mu ne waqad istaqbalatnaa yahuudu bir ramyi hiina nazalnaa walam nakun ala ta'bi'a wahum yasixuuna fi atamihim fa yuqbilu sahmun aairun fa asaaba mid'aman fa qatala imaam al-Waaqidi mu ne bi ñu agsee nag fekk mid'am di toppatoo comme liggéeyam ni mu doon defal yonent mi alayhi salaatu salaam ak waruwaay bi mu ne ci noonu rek mais brusque affaire bu brusque dañoo bett mais daal gis nga dañoo agsi waadil qura bay teg suñuy bagage rek waqad istaqbalat naa yahuudu bir rami juif yi di ñu ratatat ak ay flèche ak di ñu tiire non flèche yi dàqe fu ne xeej yi dal naka lañu teg suñuy bagage rek dañu jé rek flèche yi dal daanaka gars yi dañoo toogoon di ñu surveiller di xaar mu ne walam nakun ala ta'bi ñun waajaluñu ko woon xamuñ ne woon ne accueil bu mel noonu lañuy am bu nekk préparé ñoon sax suñuy arme wala di ay bouclier ndax bu doon lool duñ doxale nii mu ne wahum biñ ñuy tiire nag yasixu na ñu nga yuuxu ca kaw fii aataamihim ci seen forteresse yooyale ci seen kaw tabax yi ñu yéeg ñu nga fa di ñu lancer ay ay ay lance ak li nga xam ne mooy ay mu ne ci noonu rek fa yuqbilu sahmun air benn bal boo xam ne xamuñ ci ñoom ku ko tiire daal da jëkk rek fa asaaba mid'aman mu daal di dal mid'am jaam boobu fa qatala mu daal di koy faat ci saasi déggal léegi tegal sa baaraam foofu kon gis nañ mbir mi action bi ni mu demee kon léegi ñu ñëwaat ci riwaayu Sahihayni bi bu Seydina Abu Hurayra ba léegi de toute façon imaam al-Waaqidi it ci moom la ko jële léegi nañ ñëwaat ci riwaayu imaam ah e, e, riwaayu Sahihayni bi version imaam al-Bukhari ci kitaabul Maghaazi mu ne bi ko loolu dalee. id jaahu bi muy defaral yonent bi aleyhi salaatu salaam di ko waajalal euh, euh, waruwaayu ndax wàcc nañ mooy wàcc nañ léegi mu war a waajal bon mooy du ngay wàcc nañ ñu jël giléem yi mais après dañ koy toppatoo ngir man koo teg fenn ak yu mel nee na id jaahu ci ci noonu brusque la ko dikkal sax mun air fraîche boo xam ne xamuñu fu mu jóge léegi xam mooy mënuñu ne diw mii moo ko flèche moo ko sànni waaye xam nañ ni ci juif yi la jóge mu ne xatta asaaba dalika al abda ba mu dal jaam boobale di midam fa qaala annaasu nit ñi ne hani'an lahu bichahaada aay waay waay bienvenue moom waay aay waay jaam bi ko mooy ñu koy ñuy ñuy yéemu ci ay mbiram tamit bon di ko fan ndax koo xam ne ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo la moom nga génn ak moom ànd moom ci Xaybar xare ñëwaat ci beneen xare nii ñu daal di fat hani an lahu waaye bienvenu ngir moom waaye bi shahaada ka kii kii darajaay shahaada gi am ñu koy ñee ñu koy ñee ndax rey yiñ ko rey ci yoonu yàlla fa qaala rasulullah yonent bi alei salaatu salaam ne leen bala nafsi bi yadihi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaghanib min almaghanimi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara ya Allah ya subhaanallah yonent bi alayhi salaatu salaam dégg saxaaba yi naan ko hani an lahu hani an hani an lahu bi shahaada waay waay bienvenue waay waay waay kii ñoo ko ñee waay waay waaye am na darajaay martyr yonent ma nay sar saam ci riwaa imaam al-Waaqidi mu ne kallaa non te loolu moom la imaam ibn Isxaaq ci riwaayam loolu la wax dane fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kallaa walladi nafsu muhammadin bi yadihi inna shamlatahu al-aana la tahtariqu la tahtariqu alayhi fi an-naar kaana ghallahaa min fay'il muslimiina yawma Xaybar Allah imaam al bu euh, Ibn Isaaq wax nañ la même riwaay bi la Thawr ibn Zayd ad-Diili moo ko nettali imaam Maalik moo ko nettali imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi ma ñu jële ko Seydina Abu Hurayra ci yoo seen yoon ba ci imaam Ibn Isaaq ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen kallaa mukk haniyan lahu bi shahaada bi ngeen déedéet déedéet kallaa déedéet wallazii nafsu muhammadin bi yadi waat naa ko man alayhi salaatu wasalaam ki nga xam ne sama bakkanu bopp man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam di borom bi ki nga xam ne moom sama loxo sama bakkan ci loxoom la ne maa ngi koy waat man alayhi salaatu wasalaam këne inna shamlatahul aana gis nga yére mooy shamla ak kii la am mbalaan la booy booy gàccoo booy teg sa kaw bu diis lay doon nga koy teg sa kaw bokkul ak burda nag xam nga burda it lu ñuy teg sa kaw la mais cham la genre mbalaan la am yére bu kii bu mag lay doon nga koy teg sa kaw noonu nga xam ne boo ko tegee da lay muur nga teg ko sa mbagg yi muy wàcc noonu yonent mi alei saatu salaam ne loolu noonu nga xamante ne nii da koo jëloon nga xam ne lam tusibha moo tax ci riwaay imaam al-Buxaari inna shamlati inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min al-maghanimi mu ne gis nga mbalaan mu diis moom mu jëloon keroog Xaybar jële ko ci butin de guerre bi lam tusibhal maqasim avant ñuy séddale mu daal di koy jël nëbbu ko la tashta'ilu wat naa ne man alayhi salaatu wassalaam mooy lakk alayhi ci kawam naaran mooy nekk safara mooy lakk ci moom mu ngi nii di lakk ci moom nga loolu mooy <laughs> loolu du ngay gis nii doo ko gis nii mais loolu mu noonu la demee subhaanallah moo tax après dee euh, dund la boo xam ne bu bu bu yéeme la alxayaatul barzaxiya wallahi amrun ajib amrun ajib mbir la mu yéeme mooy nit boo demee ci almeer yi sëg yi cimetière yi euh, boo fa demee yow da taxaw lépp ne daanaka picc yi ngay dégg ak boo ànd ak ay nit wala ñuy dox alors que am na yuy xew ci biir ah ñi ñi nekk ci biir mais ñu ngi dund ñu ngi dund mais yow yëgoo ci daara li ëpp ci nit ñu yëguñu ci lenn as ah, lëf xanaa ko ko yàlla won comme day rent na resaab sax na ko buur yàlla wane woon bam rombee ñaari xabru yooyu ne innahuma la yu'adzaban comme niñ ko tudde woon fan yi ne wat naa ne ñaari xabru yi de seen borom ñu ngi leen di mbugal mooy pourtant yi mu àndal yëguñu ci dara gisuñu ko dégguñu ko moo tax lu garaaw la te loolu am na lu muy niroon mooy nit kuy gént nit kuy gént yow nit mën naa tëdd fii di gént mooy pour rapprocher affaire boobu nga xam nga xaw a naan lu tuuti nit yow mën naa tëdd sawet nii nga toog moom muy tëdd mu tëdd di nelaw mais ci biir gént gi dem na fi New York ay jaan dàq nañ ko fi muy daw wala eh, mu gis lu koy yu ko tiital wala mu kontaan ci benn mbir wala mu nekk ci ci action bu neex a neex kontaan am ci mais extase boo xam ne te boo xamante ne ni te pourtant mu ngi nelaw yow yaa ngi toog ci wetam nii yëgoo ko yëgoo ko te pourtant bu yeewoo mooy ressentir bu dee bànneex la ni mu koy ressentir yow nag naan ko nga ne ko kal na mu ne mais léegi nii bi may nelaw mooy da xam ne wax na dëgg ndax yow it da lay dal ñi muy mooy gént moom daanaka ñi muy dal bari na nga xam ne wax na dëgg te pourtant doo ko ne waxoo dëgg waaye nag xayaatul barzax ya moo gën a nekk dëgg Allah moo tax yonent mi alei salaam ne kallaa walladi nafsu muhammadin bi yadi wat naa ko ci kii loxoy Eh, bakkan yu yonent sa sa eh, man Seydina Muhammad nekk ci loxoom in shamlatahu gis nga yére boobu mooy riwaa imaamul eh, Ibn Isa mbalaan moomu nga xam ne <coughs> alhamdulilah moom la jëloon kaana xallaxaa da koo jëloon laata ñuy min fay il muslimin ci li fa jullit ñi mànge woon yow ma xaybar keroog xaybar nga xam ne lam tuqsimu lam lam tusibha al maghanim loolu noonu euh, al maqasimu jotuñu ko woon séddale mu daal di koy jël ci butin de guerre bi loolu la tashta'ilu alayhi naara mooy lakk ci kawam safara tey kon kooku mënoo ngeen ko ne hani an lahu bil janna hani an lahu bil shahaada allahu akbar subhaanallah moo tax nit ñi ay njortu kese lañ mën a am loolu moo tax l'islam di tere nga toog di seereel diw naan diw ma ca àjjana xam nga lii nii lii lii budul woon yonent ma lay saabsaab wax na lii mais kii kii ku ñu waxoon histoire nii ne la moom ab jaam la boo xam ne yonent ma lay saabsaab nañ ko mayoon. loolu rek loolu rek xéewal man ngaa dund ba dee bu dee dundoo woon jamono jooju doo am lu mel noonu. ka newoon jaam gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam deewaale ci ngëm nga moo gën keneen ku ñëw ci seen ginnaaw ak boo totalisé woon tous les wa awliya u du monde depuis après saxaaba yi radiyallahu bari àddina bi tukkee nga boole wàllu yëpp yi ma sa existé jaam bu gëm yonent bi aleyhi salaatu salaam daal faatu dund ak moom gëm ko faatu kooku boo leen raw ñoom ñëpp nga totalisé leen. mooy xoolal ngandum xéewal boobu yow buñ la waxoon loolu ne la waa ji jaamu yonent bi la woon alayhi salaatu salaam ba pare doon ko liggéeyal dem Xaybar xare ji ñu fat ko ci yoonu kii lan ngay wax mais waa ji shahid la ko saxaaba yi waxee ndax tamit moom moo leen jàngal que mbir yi mu xam li waxoon ne man li may àtte mooy li feeñ képp nag koo xamante ni ni danga fay ñëw. ma nga nga fexe mooy nga neex làmmiñ wala nga kii ba fexe ba ma jël àqu di àtte moom wala sa sa moo ko wax de du sama wax de ma àttee jël àqu jàmbur jox la ko ndax yaa ko dàq wax wala yaa fexe daal ba mu kii mu ne na la leer ne loolu noonu mooy ne gis nga loolu noonu <laughs> amul nga naan noo yonent bi alayhi salaam moo àtti jox ma lii nga naan ma ndax na mbaaw non <laughs> nee na ku mu ko def fekk yow noonu nga doxale ndax moom lool apparence bi doonul woon nekk naan ya buur yàlla may ma ma de toute façon ma gis seen baati di àttee baati non non li feeñ li feeñ kese wallahu yatawalla sarair buur yàlla liy nëbbu moom moo koy kii voilà moom loolu la woon kon moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu gis lañ wax hani an lahu bi shahada ndax ku mel nii mais kenn ginu koo doon shahid ci biti mais mooy lam waxoon rek inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fii ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-janna loolu la ko moom alayhi salaatu wassalaam mu ne nit ki dina jëf jëfi borom waa àjjana ci liy feeñ ci nit ñi ci li feeñ ci nit ñi gis nga mais du li ci feeñ du li feeñ ci buur yàlla ndax buur yàlla moom ya bima fi sudur moom mooy ki nga xam ne al muttali'u ala ki nga xam ne moom mooy xool nga xam ne du deñ di gis li ci xool yi boo camoufler nag ci biir nit ñi yow defal lu la neex mais buur yàlla moom xam na yow yaay kan allahu ya'lamu as min al buur yàlla xam ne ràññi génne ci dëggu ci ki nga xam ne waxul day wax lu wuteeg dëgg kon mu ne nit ki dina jëf jëfu waa aljana ci li feeñ ci nit wa huwa min ahlin naar fekk moom ci waa safara la bokk waaye mu wax contraire bi wa ya'malu bi amalin naari muy jëf-jëf waa safara fii maa yabdu linnaas ci ci nit ñi wa huwa min ahlil janna fekk moom ci waa aljana la bokk moo tax l'islam mu ñëwaat waxaat ko di tere nga taxaw di seedeel nit ñi naan diw ma ca àjjana ay way diw ma ca àjjana l'islam day tere lool non parce que yow li ngeen di wax moo tax euh, xam nga wolof yi ñoom ñoo ci aay dégg naa mas naa dégg Seydou euh, Seydou Seydou naa Abdullah euh, Seydou naa maam Abdou maam Abdou ibn al Malik radiyallahu anhuma mu koy wax di wax loolu naan yaakaar kese lañu am même kii fekk mu ngi toog ci côté xabru baayam di Seydil Hadji mu ne mën moom mii nii yaakaar kese lañ am ci moom yaakaar bu rafet dégg naa ko ci audio mi dégg naa ko par intermédiaire keneen nettali ma ko tamit waaye audio mi ba ma ko déggee dafa yàgg ndax presque audio yi mu def bu ma juumul de en tout cas li ma ci dajale ni mu bare te presque presque lépp laa déglu lépp laa déglu mais nag sauf que affaire bi dafa yàgg ko wax am na nag ku ma ko fàttali dal di ko nettali ma ne lii de dégg naa ko mas naa ko dégg ci moom voilà kon man la ma déggoon xawoon naa ko fàtte mais ginnaa leer mu naan mem kii même même Seydil Hadji Malick mooy bàyyam bi ñu denc fii yaakaar képp lañ am ci moom gars nag boo koy wax ñu foog ne non loolu moom xaal bu mu tollu la woon waaye non li mu doon wax loolu la loolu la loolu loolu la xam nga wolof dafa naqaree waxal wolof fii mu ne xam nga am nay tàngaay gars loolu lañ doon wax loolu lañ doon wax si euh, kii ñoom bu ñuy def lu dul noonu sëriñ bi tere leen ko ñu ne yee eh, sëriñ bi tey dafa tàng de yii tay moom daa xaalu mooy wax leen dëgg loolu mooy xaal te bu ñu nee sëriñ bi dafa xaalu mooy lool mooy li mu wax duñu ko def mooy ndax parce que bon tey xam naa bon daa nekk jéyeen bon tey moom bon nii la ko quoi dafa tàng nii mais mooy nekkul ci temps normal bu nee temps normal bu ñu tere lii loolu lañ ñoom noonu lañ koy tekkee alors que c'est faux ay <laughs> yi doon wax xam nga meesu moom ak xaraamam ñëpp xam nañ ko mais gars yi am nga wolof moom kam ne mooy sëriñam fekk waxagu ko pour moom garaawul te bu ko waxee mu ne daa nekk ci xaal man de xaw nga wolof nan lañuy def ak ñoom mooy ñoom ki nga xam ne moom rek lañ mën a déglu mu la wax leen lu ñu dégg lu ñu jàpp mooy gis nga bu téeméeri ustaas ay njaay jóob mo waaye yii ñaar yooyu seen yoon new ci mooy yow gaa yi faale wuñu leen mais sëriñ bi ñu jàpp mbàkke bi wala si bës bu ñëwee ne wax la ustaas ya wax ñu ne sëriñ bi tey dafa xaalu loolu la ñu doon wax Seydou Xa ak si Bayla la Abdoul Ahad rahmatullah alayhi loolu lañ doon bi muy génn di wax affaire yi comme moom ni mu doon def rek yu bari la ko doon mais loolu mooy sëriñ sax da ngay tere mais du da ñëw rek tout le temps yaa ngi di leen wax lu leen neex rek mais fu mu waxee yu mel noonu tere ay mèche ak yenn yi kii xeesal yeeg yooyu bon. yéen dañ naan tey dama bàyyi laat dafa aale wa tey mu jeex mooy du ñu ko def mais loolu yow loo ci man loo ci man lahul musta'an lahul musta'an kon mooy gis nga la loolu maam Abdou doon wax radiyallahu anhu mais loolu la ah. mooy yaakaar képp lañu am ndax buur yàlla gis nga buur yàlla dafa faa ñoo ñun damaa foog ne dañoo xamul kan mooy yàlla boo tax tet tet tet tet wala ya'manu makra allah illa al qawmul xaasirun kenn du am yaakaar ci pexe yàlla lu dul nit ñoo xam ne dañoo perte mais buur yàlla mais gis nga faalewul mooy koo xam ne day def ba pare comme ni mu waxoon ci xadiisul qudsi boobu <laughs> bi muy wax ba jeexale ko dama koy sànni safara wala ubaali dama koy sànni safara te duma faale les conséquences de loolu ma def wala ubaali mooy du faale mais amul dara wala mais déggoo li wax ci alxuraan danaa déggoo li wax ci alxuraan hein déggoo li mu wax ah, après lan na ko euh, waaye lu tax kii du mu naan mu ne mu ne ah wala yaxaafu uqbaha gis nga buur yàlla bés bu feen fi mbugalee wala yaxaafu uqbaha gis nga ay conséquence bu mu mbugalee gaa yi ku ma jàpp ci sama jaam yi mbugal la mais les conséquences wala yaxaafu uqbaaha buur yàlla lu ko neex képp lay fa'aalun limaa yurid la mais mooy ki nga xam ne lu ko soob képp lay def ay soob na diw diw moom moom loolu amul diw kay mooy fexe koo ku la diw mooy fexe moom li neex yàlla di ko neex mais pas yàlla moom mooy fe di neex li neex diw doo mooy da nit dem ba àgg yonent ci alayhi salaam noonu lañ meloon mooy li neex yàllaa leen neex léegi nag léegi dañ naan voilà yàlla moom lu neex kii rek loolu dañ koy wax noonu mais dëgg-dëgg mooy ñoom dañoo noonu lañ leen noonu lañ mel d'office d'origine ñoom manuñu bëgg lu wuteeg li yàlla bëgg man da kon damaa foog ne ñun dañoo buur yàlla jàppoon àddina bi yëpp tàbbal leen safara sànn lii mais wàññiwu ko dara nga naan la tous jàppoon leen ñoom ñépp dugal leen àjjana yi yokku ko naada wàññiwu ko dara wàññiwu ko dara dara dara laa ilaha illallah déggoo ni wax yab na Abraham law balagat dunubuka law balagat dunubuka anaana anaana sama mu ne gis nga yow doomu aadama bi mu ngi ci arbaina yi non mawlaaya Abdul Aziz mbay ak ñoom sëñ kii ñoom Seydina imam du loolu lañ jàng loolu lañ jàngoon ci ak ak ak sëñ loolu lañu sëñ jóga doon jàngal noonu Euh, euh, kii bo arbaina yi deux lan 2014 la woon 2014 2013 xaw ma waaw bi ñuy jàngal lool mais lool mu ngi ci woon yebb na aadam ci arbaina yow doomu aadama bi law balaxat zunubuka anaana sama gis nga bu sa bàkkaar yi bari woon bay laal njombox talu asamaan di titiir niir yi dépasser niiru asamaan yi di dem nga dikkal ma te bokkaale woo ma dara xafartu laka wala ubaali ma jéggal la lépp te loolu mais kon mais ñun ba foog ne fa'aalul limaa yurid dañoo xaw a euh, loolu li muy tekki mooy du du du yonent du sëriñ du keneen koo xam ne tax na buur yàlla dina namm dara nga fexe ba lim namm du am noonu amul loolu moom ku la wax lool xamal ne waxu la li jaar yoon am na nag par abus de langage ñuy waxe nga foog ne noo neneen la demee mais lii la demee te fa'alu lima yurid la kon moo tax man ngay waxe nag ci ya moo tax yonent ma ne sax sax loolu loo xool moom lii ñuy wax da koo tere woon ne day leen wax boo ñëwee bay comme ngay tagg sa moroom wala nga war a wax ci moom lu baax neel man mooy li ma yaakaar te seetaluma ko du lulul du ne dama naan moom il est non pur non kooku non mooy li nga yaakaar ci buur yàlla ak li nga ko xamee voilà loolu na ndax buur yàlla bëggul kuy taxaw palaasam loo xam ne moom moom moom la ay prérogative am la ak jaam ñëw naan man maay décider li gisoon nañ ko sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kane woon xaritam bam doon woo léeg-léeg nga xam ne xarit bi ci da doon ko ne di defi bàkkaar kese waa ji nag ku baax la woon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 bul toog mukk nga toog naan loolu baat mu garaaw la bu ma mës boobu bon j'étais en classe de cinquième collège mais affaire bu garaaw la des fois sama xel da ciy dem am ku ne ma dégg benn ku ne non safara nag dina neex yàlla la ndax mais imaginer ña fa nar a nekk te ki koy wax mooy bon euh, bon du koo xam ne du am mii du am mii de ki doon wax lool du am mii mooy du koo xam ne jàngul ku jàng la en plus non seulement non moo mais lim dajale ci ci ci ci loo xam ne mooy du ku ndaw te tamit dafa non dafa jàng quand dafa jàng moom mais xaw ma mbir mi da ko rëcc xaw ma lan mais affaire bu garaaw la wax que benn safara xoolal safara nar naa xumb wala nar naa neex façon expression bu mel noonu la wax jàppatuma exactement dafa yàgg lool ay foog naa ay bon c'était en l'année deux mille wala quatre-vingt-dix-huit kat jàpp côté yooyu quoi quatre-vingt-dix-huit jàpp deux mille wala côté yooyu léegi euh, ndax pëjum ba ña fa nara ne après muy cité ay ñoo xam ne pourtant ñu ngi dund ba léegi nii may wax ak yow à ah, lan 7 euh, euh, juillet 2017 ñooñu ñu ngi dund ay jullit lañu ñenn ñi ay jullit lañ ñenn ñi bon këni ñooñu bon pëjum ba nar naa neex mais loolu lool c'est grave mooy loolu loolu c'est grave loolu c'est extrêmement grave ndax nit mais buur yàlla man ngaa def bàkkaar yi gën a rey déggoo li wax léegi mais bu sa bàkkaar yi tolloon njombox nga koy tegle muy kawe di kawe ba dépassé ay juróom ñaareelu asamaan dem ba ci asamaan yi nga ñëw bokkaale woo ma ma daal di lay jéggal walla ubaa lii te faalew ma mais léegi lan ngay xaar koo xam ne jullit la nga ne biw ci pëjom bi safara bi côté boobu mooy lu garaaw la mais tamit nga ñëwit naan diwa nga àjjana boobu it ëppal la lan kan moo la ne mu nga àjjana kan moo la ko wax yow li nga man rek mooy lii la doon jëf kan sëriñ bu tolloon ñun ñëpp moom lañ topp nga nag lan non ma ne gis nga l'islam bëggulu ëppal bëggulu ëppal gis nañ saxaaba yi ñu ne yonent mi alayhi salaam biñ ne ko hani an lahu bi shahaada mu ne leen kan walladi nafsi bi yadi wala walladi nafsi muhammadin bi yadi inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min almaganimi lam tusibha almaqaasimu la tashtailu alayhi naara wat naa mukk ba hani an lahu bi ñun yonent bi alayhi salaatu wasalaam de bu fi newoon xam naa ñu bari dina leen wax kallaa ndax ñun ku tëb ñu ne waajaa nga àjjana non loo ci xam yow yow yow koo xam ne li mu reere démb rek boo moyul fàtte na ko nan nga mën a taxawee di jéem a wax ci loo xam ne yow bu dee li nga xam ne yaa ko ab ab vécu la dund nga sa démb sa tay sax boo mooy li nga def ci suba gi fàtte nga lan ngay wax ci loo xam ne ñëwagul xamoo ci dara nga naan bi nga àjjana mukk ci dara xamoo ci dara man nga ne nag ñun de yaakaar nañ ne ak lim doon def te moom lañ koy ñaanal këne mu buur yàlla daal di ko yóbbu àjjana loolu la moo tax ci euh, kii aqida taxaawiya bi wala nashhadu li ahadin jannatan wala naara comme lu mel noonu la wax imam at-taxaawi rahmatullah ci aqidaam bi mu ne te ñun waa muy wax su muy wax lan aqida waa ahlu sunnati wal jamaa bi nga xam ne nee na ci la imaamu abu xanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala imaamul fuqaha nga xam ne imaam Shafi'i nee na kullul fuqaha iyaalun ala Abi Hanifa waaw moom imaam Abu Hanifa borom ngir bu mag bi moom lañ naan mooy imaamul a'lam imaam bu mag bi ndax moom mooy imaamu fuqaha yi boroom xam-xamu fiqh yépp mooy seen imaam. moo tax imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi naan faqih bu ne fuqaha yépp njabootam lañ ku ci nekk am nga loo xamante ne nii njukkeel goo xam ne yoreel nga ko imaam Abu Hanifa fa yokk allahu akbar fekk muy lim ne lii mooy aqida boobu ci la newoon te mooy aqida ahlu sunnati wal mu ne te ñun ñu seedeel kenn ne mu nga aljana waaye ñu seedeel kenn ne mu nga safara loolu la dañuy bàyyi seen mbir ak buur yàlla te di leen ñaanal nit koo xam ne sax ak chrétien la woon ñu xam ko mu nekk chrétien mu génn àddina ñun dara leeruñu fan la dem ndax dara leeruñu këne ba muy génn àddina tuub na est man da ne nit ki dina jëf jëfu aljana ba dara desewu ko ak aljana lu toll ni ziraa loolu yàlla ci ma lay sax sax waxu ko mu def jëfu aljana daal di dem aljana lool mën naa xew ci biiru dundam laata bien avant muy génn àddina mais man na bàyyi ba dernière seconde laata muy génn àddina mais mu tuub waaw laata muy egg fi nga xam ne buur yàlla dootu fa nangu tuub mais man na tuub ñaata nit moo ñoo loolu dal masuñoo def dal dara masuñoo julli masuñoo woor masuñoo saraxe masuñoo def dara te gis nañ ko bu yàggul gis nañ ko bu yàggul mais saxaaba xaybar keroog xaybar jaam boobu ñëw euh, nga xam ne da doon sàmm seen gàtt yi da doon sàmm seen gàtt yi mu dégg juif yi di dugal gàtt yi ba ci la abu abu yasar jëloon benn euh, moom mu dégg mu dem ci sangu juifam yi waa xaybar da leen doon sàmmal dégg ñu naan yonent ma lay saab saab dem moo leen encercler mu dem ci yonent ma lay saab saab mais daal di tuub dem ñu rey ko yonent ma lay sax sànni di koy jullee seere ci moom seere yu baax kooku mu jëm àjjana. taakan julliwul benn julli masula julli mais loolu noonu la demee mais man naa nekk ci kaw lalam ci la ci feewu dundam derniers instants ci la buur yàlla ubbi xawam mu dugg ci l'islam léegi man man mi ne woon fii xamoon ko mu nekk Jean chrétien. boo xam ne da doon dem église mais ci biti li ma mën a wax mooy tamit ci biti loolu laa mën a wax manuma fee nekk dama naan ma mooy du dee nag maanaam nañ ko jullee ndax ak ah, peut-être bon peut-être tout non loolu it kenn du ko def ñun mooy li yonent ma ne saa saa wax li ci biti la ñuy àtte li ci biir buur yàllaa xam même kooku dañ naan ñun duñu ko jullee te tamit duñu ko ñaanal yàlla yërëm ko duñu ko ndax loolu la ñu sariya jàngal. ab yéefér ak lum la jege jege jege jege bu newoon sa yaay sax mu génn àddina doone yal na ko yàlla yërëm loolu dafa xaraam quant à tendance bi xew léegi nga xam ne gars booy wax ñuy jaay humanisme nee nañu naan ay mo kii ba c'était une figure emblématique c'était une figure vraiment seen discours yooyu nga xam ne gëmuñu ci lenn laa wax parce que dañ leen tàllal micro kese wala dañuy bind article pour seen seen seen honorabilité ngir ñu ne keroog ba diw génne àddina d'ailleurs j'avais fait un bon un un beau art un bel article ah yooyu rek lañ ci bëgg ak ñu leen di naan diw waaye il avait rendu hommage au grand homme au kii yooyu rek la gëmuñu ci lenn ñu ne fi naan bon waaye kooku moom ak demuk safaraamee kii di ko ñaanal yàlla ko yàlla yërëm loolu dafa xaraam géeféer lu mu la jege jege bu xasee dee amoo fekk mu ngi dund moom man nga ko ñaanal lu loo mën a ki te manoo koo ñaanal lu gën te ëpp doole gënal ko moom te gën ci moom buur yàlla gindi ko dugal ko ci lislaam moo tax moo tax képp koo xam ne buur yàlla dafa laa boole ay nit ñoo xam ne danga gis ñuy say àndandoo wala say xarit gëmuñu yàlla pap yor mais même bu dee sax baaxuñ ci yow même bu dee waa ji comme ni ñuy wax ñun xam nga africain moom mooy deux mën a tubaab bi dafa te yu bari wax waxoon nañ la du racisme suñu comportement la moo tax ndax loolu ku ko defoon suñu dëkk ñun Sénégal gi suñu réew di étranger <laughs> mais doo doo ko defati doo doo ko defati gaa yee koy fajal seen bopp ñun nag bu tubaab bi wax kese lay def ñu ne dafa raciste même kooku noonu manoo ñaa bu au lieu ngay ñaanal buur yàlla alak ko mais ñaanal buur yàlla gindi ko rawatina nga am koo xam ne sa xarit la koo xam sa àndandoo la boo xam ne du jullit mais ku baax am jikko yu rafet kooku du ne ay di ko joxi cadeau ay kii bëgg mu bëgg yooyu loolu du loolu moo am solo ci moom li am solo mooy sa fi nga gën yaakaar sa biir julli yi farata yi julli boo xam ne yow kese danga koo def ngir yàlla kese jar na nga toog benn jour julli ñaari ràkka ñaan sa borom képp uniquement def ko ngir buur yàlla daal di dugal leeru lislaam ci kooku loolu wallahi manoo ko jox lu gën lu ëpp loolu manoo ko manoo ko loolu fekk mu ngi dund lool la mooy yooyu yépp man nga koo def yooyu yépp action yooyu yépp man nga koo def mais bu xasee faatu man nga laa ñaan bu dee gaañoowul buur yàlla daal di koy gindi yërëm ko daal di defar ay mbiram daal di koy yombalal projet yi bu dee projet bu baax la bu dee ne li muy def comme jaaykatub sàngara la manoo naan buur yàlla yàlla na ko ko may ouverture ci lim ne jaay sàngara nga naan ko ouverture loolu nan la mën a nekk mooy yàlla ouverture amu ci ak tëju kay ji am sauf ko buur yàlla de dana sa nastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin kon kooku loolu man da nekk ouverture fermeture la boo xam ne ci géejug alkande la jëme borom bu ko buur yàlla gindiwul mooy nit du nekk ci lu bon nga naan yàlla na ko ci yàlla defal ouverture déedéet yàlla na ko ci yàlla génne bu dee ne kooku gëmul yàlla li muy liggéey liggéey bu baax la waaw nga ñaan buur yàlla defal ko mais li gën loo ko mën a ñaanal mooy buur yàlla ubbi def ci leerul loolu mooy mooy fekk mu ngi dund bu deewee nag amatoo droit naan yàlla na ko buur yàlla yërëm déedéet loolu dafa xaaraam voilà loolu mu ngi suuratu tawba maa kaana li nabiyyin walladina amanu ma'ahu an yastaghfiru lil mushrikina walaw kaanu uli qurba amul amul mooy maa kaana lin nabi yonent bi alayhi salaatu salaam warul ci moom moom ak ñi nga xam ne ñoo ko gëm ñuy jéggalul di ñaan yàlla jéggal ñi nga xamante ne lil mushrikiina ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla ay bokkaalekat lañu dañoo weddi borom bi subhaanahu wa taala mu ne ñooñu même même même bu dee ne même bu dee ne uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim même bu ñu leen di ñaanal jéggal walaw kaanu uli qurba même bu dee ne seen seen seeni proche lañu même bu mooy comme sa yaay la wala sa baay la wala sa doom la sax wala sa frère wala sa sœur amoo droit bu génnee àddina nga koy ñaanal yàlla jéggal ko min ba'di an ma tabayyana ginnaaw bi leen leeree këne ku génn àddina ci shirk kooku la moom lahum annahum bi mu leen leeree ñoom jullit ñi annahum kana ñooñ asxaabul jahim mooy waa jahim te loolu gisoon nañ ko ci qissatu abi taalib qissatu abi taalib gisoon nañ ko moo tax suñu boroom ne <laughs> mu wax wax ji kon loolu la mooy dafa xaram léegi nag nit ñi moon ta ñoom bu diwam koy def ak nee nañ sax nañ ko utal kaamil loolu ma ne loolu ak fumisterie la ak fumiste ak ñàkk a xam dara ak jaay ne waaye c'est moderne c'est kii yow yaxu alxuraan nga tiim ko mu wax la lu leer nga ñëw bàyyi ko fi ndax lan je veux montrer une image de modernité de ma religion qu'est l'islam ay miskin miskin wallahi miskin yaa ant miskin mesquin voilà kon loolu la kon il faut temporiser yonent bi aleyhi salaatu salaam kon wax leen lii wax leen lii ne leen kallaa kii ngeen naan xanii an law bi shahaada non ndax li mu jëloon mbalaan ma mu jëloon yéere booba mu jëloon ca butin de guerre ba Xaybar gi ñu jóge te daal te te daal wuñ ko euh, euh, séddalee guñ ko woon mooy lakk ci kawam wal ayaadu billah xam nga lii lañ lii laa doon wax ne la xam nga lii wuute naa qissatu kan Abdallah ibn Mughaffal radiyallahu anhu niñ gisoon fan yi nga xam ne moom dafa jël lan benn bool boo xam ne dafa defoon graisse mu lekk ko mu jël ko avant ñuy départ avant ñuy séddale butin bi yonent ma ne sax sax gis ko bàyyi ko moo tax loolu ñu ne bu dee moo tax euh, loolu waxoon nañ ko que bu dee ay lekk la yoo xamante ne euh, habituellement nañ koy lekk nii mu gaaw périssable wala yu mel noonu loolu ñu jële ko ci butin de guerre bi laata ñu koy kii te gisoon nañ loolu mooy waxu waa jumhur wute li imaam euh, kii waxoon al-Awzaa'i rahmatullah alayhi te amaana waxu imaam waa jumhur mooy li gën a dëgër ndax xadiis bi këne bu dee yooyu la ay lekk yu mel nii yooyu nit ki mën na koo lekk même bu dee ne ak yi yoo xam ne yu ñuy jox fas yeeg yooyu di leen xont loolu mën na koo utiliser même bu dee ne séddaleeguñu li nga xam ne mooy màng bi mais yu mel nii lañ tere voilà ab yére boo am nga jël ko loo xam ne dañ koy tegoo rek ci kaw di ko sàngoo ak yooyu nga daal di koy jël te daal wuñ koy kii ci butin de guerre bi loolu la yonent mi alayhi salaam daal di tere ne loolu ku ko def ne kii bi mu ko defee loolu mooy lakk ci kaw looloo tax shahada bi amu ko allahu akbar gis nga mais xoolal kon gravité wu alxulul laa ilaha illa allah laa yaqbalu llahu salaatun laa yaqbalu llahu salaata ahadikum non laa tuqbalu salaatun bi ghayri wudu bi ghayri wudu wala sadaqatin min ghulul xadis boobu la imaam at-Tirmidhi njëkk indi ci sunan bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne buur yàlla de laa tuqbalu salaatun bi ghayri wudu buur yàlla du nangu benn julli bu amul njàpp buur yàlla du ko nangu ay kantaa ñun moom laam nañu d'origine loolu waxi kàccoor la ndax dëgg la ne kalimatu haqqin yuraadu biha baatil waxu dëgg la boo xam ne caaxaan la ci aji wax ji di ko di ko di di ci jublu voilà mooy ne nit nit d'origine dafa nekk koo xam ne ku laab la waaw innal muslima laa yanjus innal mu'mina laa yanjus la yonentu Yàlla sallallahu alayhi waxoon jullit bi du sobewu mais jullit bi foofu tekkiwul ne ku nekkul jullit tamit sobeem non non mooy ne innamal mushrikuuna najas li alxuraan ne innama bi am ba des mooy al mushrikuuna polythéistes yi bokkaalekat yi najasun ay sobe lañ lool mooy sobek biir la sobek sobek maanaa la sobek métaphysique la mais pas sobek physique nekkul ne ku laalub yéefar da raxasu mais mooy seen pas-pas seen ngëm-ngëm moo sobewu ndax ay bokkaalekat lañ kon nit ki d'origine lool nit ku ne d'origine ñun dañoo la wax na dëgg mais bëgg faa jaare ni duñ julli moo tax boroom xam-xam yi di wuute benn bon benn kii yu ndaw boo xam ne ci boroom xam-xam ñu naan ku def loolu julli saa njàpp koo faqat kafara xam nga loolu la imaam al-Akhdari wax ku julli saa njàpp faqat kafara wal iyaadu billah même bu dee ne du loolu mooy li gën a loolu du du ne waa ji dañuy ñëw rek ne yéeféer la mais loolu wane la gravité lu tax boroom xam-xam yi rahmatullah di ci wute naan yéeféer la wala du yéeféer loolu mooy kon gaaw na suñu boroom kon ne yonent bi alei satu selaam xadis sayna Abdullah Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma la tuqbalu salatun bi ghayri wudu wala sadaqatun min ghulul min ghulul min ghulul yonent bi en mu ne te buur yàlla non seulement du ja nangu benn benn julli boo xam ne amul njàpp waaye du nangu benn saraxe boo xamante ne nii waa ji alal ju ju ju mu luubal la ko jële xam nga alxulul en général lool lool terme fi mu jóge mooy surtout bu dee côté charia mooy loo xam ne butin de guerre boo xam ne dañ cee jël laata ñu koy séddale alxal voilà alxulul man xalla loolu mooy koo xam dafa jël ci mbir yi laata ñu koy séddale voilà kon euh, kon loolu noonu mu ne buur yàlla gaa pare nga jël lu mel noonu di ko sarax nga jël ko di ko sarax mais buur yàlla du ko nangu mu ne buur yàlla du nangu lool moo tax alal yu xaraam nga jël ko di ko saraxee ka maye gaa yi di la tagg moo tax jël alalu ronaas moom di ci jaayum baax jaru ko mooy la kan moo ko waxoon imam lay si walla ñooñu kan moo ko ci waxati woon ne kooku day mel ni mooy ku jël yu mel noonu di ci joxe azaka wala nga koy saraxe daal day mel ni ku jëli saw ay saw di ko jàppoo léegi dama lay laaj est-ce que ko am na jàpp mais kooku amul jàpp mooy amul jàpp jël alal du dagarul yóbbu ci sa baay Makka ak sa yaay ñu lay tàggkat eh, eh, kii ak ñaanal yow xamoo li nga def ñoom de seen añ mën naa baax bu ko leneen yàqul bu ko leneen yàqul waaye yow moom yow mi ko joxe doo ci am dara aw contraire ay mbugal nga ci am bu la buur yàlla jéggalul moo tax luubal <laughs> corruption pot-de-vin dessous table yeeg yooyu yépp yow ñu jox la mission moo tax hadayal um-, um-, maali xulul la yonent ma ne saab saab waxoon mooy cadeau yi nga xam ne cadeau yi ñuy jox ko comme koo xam ne yow dañ laa embaucher ay nit daal lay charger nga def dara nga liggéeyal leen yow ci liggéey boobu ñu am lu ñu lay fay lu leer mais nga dem ñooñu neexal la daal lay jox dara loolu amoo droit lekk ko boo ko lekkee safara nga dugal sa biir bi loolu dangay dem ñii leen liggéeyloo nga ne leen ah man bu dee lay dal tout le temps wax leen lu leer ne leen mankat fi may liggéey nii fi ngeen may liggéeyloo wala sama mission yi comme koo xam ne ab livreur la léegi leen mu dem livrer gars yi kontaan ci moom daal di jël dara jox ko ab 5 euros voilà sa pour boire gaa yi xam nañu ko bu dee côté kii yi pour boire lañ koy tuddee bu dee nag gaa yu mag yi nga xam ne ci ministère yeeg euh, koo yu cabinet yi yooyu mooy ak entreprise yu mag yi firme yi waaw kii firme yu mag yi si si si si ah mastodonte yi ñoomin toxaal ak gaa yooyu wala lu ko gën a suufe gaa yooyu nag ñoom mooy pot de vin yi nag <laughs> dessous de table yi yooyu moom mën naa nekk ay millions wala ay action yoo xam ne moom lañ lay jox yooyu yépp a xaram hadayal ummal war al ummal xulul loolu lépp alal ju lewul la gu daganul la léegi yow bu dee ne yow lim lay daal dafa bari pour bari lay da nga koy wax ñi nga xam ne ñoo la liggéey loolu ne man de dañ may dañ may jox ay pour pourboire ay dix euros de fii dix euros de là loolu dañ ma koy jox lu bari léegi nan laay def buñ la nee jëlal léegi c'est bon c'est bon ku la ko joxati jëlal set bon léegi ku la jox jëlal dagan mais fekk defoo lool loo ci lekk dalaa xaram moo tax yonent ma ne saa saa gis nañ saxaaba ba nga ñam kii waaye nga xam ne dafa ñëwoon ne yonent ma ne saa saa yónni ko ngir mu dem jëli alaka yi mu dem jëli ko ñu daal ko ciy joxaale ay kado nag gaa yi kontaan ci moom ndax ci yonent ma lay saa saa am na yooyu mu daal ñëw ne lii voilà lii na yonent ma lay saa saa am lii mooy li ngeen mooy kado daal di mer taxaw ci min bar bi daal di xutba wax ne lan moo tax ñu yónni nit muy dem liggéeyal ñu ñëw naan lii maa ko moom leneen li yéen lii lii jël leen lii ngeen moom. mu ne ko lu teewoon mu toog néegu ndayam ba xam ndax dina am loolu mooy bu toogoon ci yaayam dina am loolu mooy bu loolu la yow buñ la embauché wul woon bu la bi embauché wul woon nga foog ne moos nit kooku mooy ki la jox pourboire bi doon ngeen daje ci mbedd mi noonu di dox wala ci métro wala ci jaganjaay bi loolu rek mu daal di lay jox xaalis noonu mukk dala ko jox ndax firme bi ndax entreprise bi ndax société bi nga fi représenté looloo tax te kon nag bu boobaa moomoo loolu la léegi loolu da ko war a delloo walla bu dee jotoon nga ko lekk te xamoo ko da ngay dem nga wax ko gars yi ne nag man jot na ma fee dal mais bon loolu la mais comme que damay dal après léegi man dama bëgg a xam nu may def buñ la nee te loolu en général sax boo leen ko waxee dañ naan la jëlal loolu moom en général léegi yow régulariser sa situation c'est ça il faut se régulariser hein régularise ta situation mu jeex noonu ngay def pourboire yooyu noonu ngay def ngir mu dagan sinon daganu mooy kon gis nañ différence bi entre qissatu Mid'am mi ak qissatu Abdallah ibn Mughaffal yu périssable yi nga xam dañ koy baaxoo di lekk nii yooyu nga jël ko ci màng mi lekk ko avant ñu koy ci ñu koy séddale grawul mais yu mel nii dafa graw gisoon nañ Badar Seyna Sa'd ibn Abi Waqaas radiyallahu anhu ne dama gis jaasi ju kii bu baax ci màng mi ma daal li ñëw jël ko wax ko Yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko mën naa ko jël mu ne ko jël mu ne ko delloo ko fi nga ko jële woon mu ñëwaat mu ne nee na ma toog mais affaire bi kiiwaat mu ñëwaat mu ne ko delloo ko fa nga ko jële woon waxaat ko nee na mu gën a hausser le ma teg ko fa ba nga xam ne nag ci la seddale màng mi séddale butin de guerre bi ba kii mu daal di ne ay na Sa'd ibn Abi woo ma ne ma lii bi après daal li ma koy jox kon loolu la gis nga mooy alkande nit xañ na ci gis nga kii nii li mu defal jaamu yonent ma sa sam di ko liggéey lépp mais loolu noonu moo tax <laughs> lii dal ko ci moo tax boo gisee lii nit toog naan man parce que maay doomi diw wala ni ma jegee diw maay bëkk néegu diw lu ma neex def loolu waxi caaxaan la waxi caaxaan kese la toog fii naan sa yughfaru lana ah jamais dinañu jéggal ndax yéenay kan ah non man maak Cheikh Ahmad Bamba ay kii la sama maam la radiyallahu anhu mais après après après loolu yow pour yow carte blanche la pour yow nga def lu la neex est-ce que moom moo la mas ngaa gis fenn fu mu bind ne la defal lu la neex hein est-ce que mas ngaa dégg nettali bu wér bu tukkee ci moom ne la defal lu la neex parce que sama doom nga xanaa du gaa yi ñooy nettali ne dane woon <laughs> li ma yor ak ak du kii ñépp ay taal bi xaw ma lan ba doomam daal di ñëw jaay njuréel gi dund ko taalibe duy lool du lu ñuy nettali naka ngay nettalee lool ba pare xam lool ba pare ñëw ne comme que doomam laa rek léegi c'est walla wala sëtam laa moo tax yooyu waxi caaxaan la ku la ko wax mooy <laughs> kooku boo ma bu ko déglooti bu ko déglooti ndax kooku dalay alak di la pousser ci loo xamante ni lu neex sa bakkan képp la kon lii moo ko dal muy gravité wu alal ju lewul nga jël ko surtout xoola alalu mbooloo la nit ñi dem foo xam ne jaay fa seen bakkan nga ñëw daal di koy jël mais bokkul dara nag ak alalu réew mais alalu réew day dugg ci lool alhamdulilah yow bu dee ab société nga toje mooy actionnaire yi nga toje ak tamit ña fay liggéey nga tax ñu wàcc yow foofu la say dóor di taw say mbugal di toll waaye gis nga bu dee ab ab ab ab caisse municipale nga doon trésorier bi wala yeer bi trésorier bi nga këpp kees gi sa sa xadru bàkkaar sa dayog sa bàkkaar moom say mbugal day tolloog municipalité nga tojet ab gouvernorat ab région parce que yaa doon le préfet wala monsieur le gouverneur nga sàcc fa loo xam ne alalu mbooloo la waxuma la waxuma la waxuma la euh, dix millions de mais cinq francs yoo xam ne collectivité bi moo ko moom nga daal di koy luubal moo xam jaar ko ci extrait yoo xam ne yow lii dañ ko fay teg ngir ngay satisfaire la population nga mujj def ko fonds de commerce di ko jaay wallahi summa wallaahi summa wallaahi wallaahi alladhi laa hu mooy ñun ñépp yore nga leen àq te nag bul foog ne li ngay dégg ñu lay wax ci koor yi naan la ku def li julli nii am nga soixante-dix àjjana yoo xam ne ci lal bu ne soixante-dix kii ak lii soixante-dix xuuril euh, euh, ayn ak yooyu këne loolu am nga ko se bombo naa def lu ma neex amul loolu amul de wallaahi loolu amul defal lu la neex nga xam kenn lañ fi assuréwul benn àjjana lee moom lañ wax léegi nii kenn amu fi benn àjjana laa wax daa koy liggéey te gis nga boo fi dof dof nit dina def jëfi-jëfi àjjana ba dem ba dara desul lu lu toll nit en pas wala conc diggante conc ba ci baaraam yi mu def jëfi waa safara dugg fa du loolu la nit ma ne sab-saba léegi naka ngay bàyyee ki nga xam ne moom la yàlla xamal li xew ëllëg mu wax la loolu nga bàyyi fi lim la wax di def loo xam ne ci njort nga ko teg moo tax gis nga nga toje kooku mooy municipalité nga toje ministère ad mooy ministère de l'agriculture boo fa sàccee dara muloon moom mooy population bi lépp la ndax agriculture bi moom ñépp a ko moom moo mooy gis nga nga nekk président toje ci kees gi xaw ma caisse noire caisse noire amul caisse noire affaire u caaxaan la affaire u maguy la ça n'existe pas loolu ku jub du ko def caisse noire wax na boppam c'est loolu eh, léegi nag ñun dañu am benn tendance foog nañ ne li yàllay tere moom il suffit nga daal di koy légaliser suñu surtout suñu loi yi nga xam ne civil yii rek mu baax ah légalisation du mariage gay mais légalisation de la prostitution est-ce que loolu tax na est-ce foog nga ne loolu tax na léegi prostitution baax ci yàlla léegi lan ngay foogee ne yow léegi kon am na loi bu ne président bi day am ab noire boo xam ne ci alalu réew mi lay bokk foo xam ne duñu xam ñaata afa ne lu ko ci neex lay def parce que suñu loi yi légal légal na légaliser na ko que ne légal na ci yàlla mais ñun <laughs> ñun te xalaat ci li ñuy def man saraqa madinatan ku toje madina ab madina ngay ab ville <laughs> subhaanallah te buur yàlla nee na ku sàcc yonentu ne saab-saab ku nekk la nga sàcc dañ koy indi yowmal qiyaam nga yenu ko am na ñoo xam ne foog na ab état la toje ñi koo xam ne dañuy ñëw ñu ne réewu sàngam de diw diw yowmal moom la yenu ndax lépp lay luubal yàlla la kon yonente bi aleyhi salaatu wassalaam kon nag gis nga yi yu am solo la moo tax bu lislaam moo tax rajaa ay kii janaa xay rajaa ak xawf kër moom ngay naawe jëm ci sa borom mooy laafi fu war xaw fan rajan maahu moom ngay boole di tiit mais di am yaakaar dominer nag côté am yaakaar bi mais di tiit di am yaakaar lool ngay deme ci sa borom mais doo insouciant toog rek naan lu ma neex ah lu ma neex def waaye doo toog naan eh, man moom lu ma def buur yàlla yàqu ko eh, man buur yàlla lu ma nangul déedéet déedéet kon yonent bi alayhi salaatu salaam Mid'am yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool kalla uh-uh. waat naa ko ci nga xamante ne nii sama bakk sama bakkan mu ngi ci loxoom inna shamlata allati asaabaha yawma xaybara min alghanaa'imi lam tusibha almaqaasimu la tashta'ilu alayhi naara loolu noonu mu jële woon foofu mooy lakk ci moom naaran safara bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee lool ci riwaa imaam al Buxaari bi muttafaqun alayhi la ba léegi mu ne fa jaa rajulun hiina sami'a dhaalika min an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi shiraakin aw bi shiraakayn fa qaala haadhaa shay'un kuntu asabtuhu fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam shiraakun aw shiraakaani min naar wal iyaadu billah bi yonent bi alayhi salaatu salaam waxee saxaaba yi loolu ñu ñoon wax naan mid'am hanii'an lahu bi shahaada mu ne leen déedéet ndax mbalaan ma mu sàccoon ba mu jëloon ba nga xam ne moom la jëloon ci butin de guerre bi fi ñu jóge Xaybar te séddaleeguñ ko woon mooy lakk ci moom tey safara am am denn waay bi mu déggee yonent mi alayhi salaatu salaam wax lool daal li ñëw indi ñaari mbaru dàll mooy indi ay dàll yoo xam ne mbar chirac mooy fi ñuy dugal comme carax carax fi ngay dugal sa diggante sa baaraam bu mag bi tànk bi ak beneen bi nga xam ne moo koy kepp mu indi ñaar benn walla ñaar ne yonent mi alei satu salaam ne ko lii de dama ko fa jële woon ci màng mi laata ñu koy seddale yonent mi alei satu salaam ne shiraakun mbar aw shiraakaani wala ñaari mbar min naarin ci safara allahu akbar allahu akbar gis nga ay gis nga mu ne subhaanallah moo tax alal lu jara def attention la alal nag du ay billet kese du dollar du du du du euro kese ak CFA ak dalasi kese non gis nga kii mbalaan la woon imaginez gars yi nga xam ne dañuy dem ci hôtel yi jóge fa sàcc ay serviette dem seen yoon amul relation ak bi loo moomul nga ne ko tuŋaañ nga dem fenn ñu kii la nga gis fa lu rafet nga yóbbaale ko te kenn mayuloo subhaanallah loolu problème la ci hôtel yi gars yi dañuy dem ñenn ñi sàcc fa ay serviette yóbbaale loo xamante ne boo demee ci marché hebdomadaire bi bu dee France cinq euros nga am ci presque trois trois serviettes wala mel noonu waaye comme que bële xam naa dañ naan de qualité la mais nga wuti de qualité xanaa du pour fomp kese boo sangoo ba pare est-ce que loolu jaar bàkkaar mel ni sa kër amoo serviette mooy gis nga boo sàccee boo tàmmee lu bon mais même yu doyadi yi da koy sàcc wax dëgg serviette moom jar da sàcc serviette waaye waaye jar de dissimuler ou dar dar dar de dissimuler waaye ci hôtel kon c'est grave gis nga sàcc woo taxaw nit ñuy julli gën a tamit bokk na ci nit ñuy julli nga bàyyi ba ñuy julli ci jàkka ji nga ñëw seen ginnaaw tànn dàll yi la ci neex nga sàcc dem sa yoon daloon nañu da gis naa benn suñu benn waajur boo xam ne suñu waajuru ay xarit lañ woon waaw mu ngi foofu Sénégal c'était vers les années quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit fële ca euh, face de l'orme pas bi jour boobu day sànn de dafay liggéey dëkkul foofu dañ fa demoon ma ak doom ji ñoo bokkoon di jàng ñoo yarondoo mais c'est pareil ñu dem julli dem gis ko bureau après ñu dem julli jot mu ne nañ dem ci jàkka ji ñu dem julli mais ñu génn paa bi dal yi gisatu ko ñu daal du koy fab ñu daal di koy fab dàll yi mu mujj dàll doom ji après pour jënd joxe ngir ñu jënd ay dàll yoo xam ne yu muy sol pour noonu loolu niroowul ak li yonente ma saar saar ne shirakunu aw shirakaani min naar dàll tëmbër line solol tëmbër nga set ay tëmbër moo la moo fëx sa sa bopp bi ba ngay sàcc dem ci jàkke yi di toje mais loolu dàll safara la kese lum lay jariñ bu dee xale bu jigéen boo ci bëgg doser la est-ce que jar na ko mariage booy bëgg a conclure te loolu sax ku nar a conclure tax naa doo def lool mais bëgg a benn femme booy booy chercher comme que koo dem bu kii jóge fa dem ci keneen bu lool loolu est jar na ko est-ce que loolu jar na ko wallaahi jaroo te bu mooywul sax ab rato la fay jële mu dem femme bi fëgg ko rato loolu nag mooy li gën ndaw ci li koy xaar bu tuubul te delloo mbir yi delluwaat ci boroomam kon suñu borom waa ji ñëw ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ba mu déggee yonent mi aleyhi salaatu salaam wax li dal kii mi am mii faatu que ne yee tout ça pas hani an bi shahada de waaye moom mbir ma mu ngay lam jëloon mu ngay tàkk ci moom safara moo koy lakk mu ne ah, mbar mii de wala mii de dama koo jële ci kii bi mu ne ko shiraak aw shiraakeeni min naar ne ko shiraak mbar waaw walla ñaar ci safara allahu akbar subhaanallah ah doy na waar léegi kon kan lañ doon gis kan la gis ni mu Rifaa ibn Wahb kon moo may woon jàmm boobu yonent mi alayhi salaam moom nag kanta Rifaa ibn Zayd ibn Wahb al-Judaami thumma ad-Dabbi wala thumma ad-Dabibi min bani Dabib ad-Dabibi moom euh, kon xaybar moo mayoon yeneen fekk daf ko mayoon pas ci xaybar la may gis nañ ci hudnatul Hudaybiya ci la tuube woon daal di koy may yonent mi alayhi ah. moom euh, réew euh, kii Seydina moom loolu noonu lañ am ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu